yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu waxee lii Seydina Abdurrahman ibn Xabbaab Seydina Abdurrahman ibn Xabbaab comme ni ko imaam at-Tirmidhi soloowe ci Manaaqib ci kitaabul Manaaqib ci sunani fi Manaaqib Usmaan ibn Affaan imaam Ahmad daal na koy solo ak imaam Ibn Abi Aasim radiyallahu taala an al-jamii imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa waaw mu ne moom Seydina Abdurrahman Ibn Xabbaab as-Sulami radiyallahu taala anhu wa ardaahu voilà ndax. kii it boo demee ci euh, zawaidu ndollentu yu abdallah ibn ahmad muy doomu seydina ahmad bi imaam ahmad ibn hanbal moom it indi na ko voilà mu ne xataba annabiyu moom seydina abdurrahman ibn xabaab as-sulami radiyallahu anhu mu ne xataba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa hassa ala jaysh al-usra mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa xutba daldi soññu nit ñi keroog ci jayshul usra muy armée bu tar boo bële nga xam ne ci jamonoy tar-tar la génn te tamit ñàkk gi dafa amoon mooy liñ ñaan jamono neexul woon climat atmosphérique bu atroce te metti te tàng te alal ji de taxu taxu ko woon a noonu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa xutba ci minbaram bi fa xassa ala jayshil usra mu daal di soññu nit ñi ngir ñu dépenser ngir ci xare bi ngir waajal li nga xam ne mooy xare bii ñu daal di dépenser mu ne fa qaala Usmaan ibn Affaan Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne alayya mi'atu ba'irin bi axlaasiha wa ne waxoon nañ la jamono yooyu yonent ma ne saab fan yooyu yépp di soññu nit ñi ñenn ñi kum dajal di la fàttali affaire bi xare bii muy waajal di Darruum contre les taxaw na ci minbar yi fu mu dajee ku mu la koy gina yëgalaat nga koo waajal bi mu xutbaa daldi soññ nit ñi seydna Usmaan radiyallahu ne mu ne gàddu naa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi'atu mu ngi ci kaw minbar bi soññ na nit ñi seydna Usmaan ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alayya mi'atu ba'ir bi ahlaasiha wa aqtaabiha allah ko gàddu naa xare bii ñuy waaj a génn géléem yoo xam ne maa koy joxe cent géléem kese géléem tundum déedéet ak lépp loo xam ne mooy moom la géléem di waajtaay moom la kacay war war soxla yépp ak teg yañ ciy teg ngir toog ci lépp maa ko res qaala nee na waaw ah thumma nazala mirqaat yonent ma lay saar saam wàcc mooy xam nga minbaram bi dafa amoon ay ay escalier genre escalier la woon waaw mooy ñett un trois mu wàcc bi ci kaw bi mu ne woon wàccaat ci ba léegi ci minbar bi ci benn escalier bi ci tegu summa xassa mu continué waat yonent bi alayhi salaatu salaam dina soññaan nit ñi ci joxe fa qaala Usmaan Seydina Usmaan waxaat ne ko yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayya mi'atun uxraa bi axlaasihaa wa aqtaabihaa mu ne ko yow ndaw yàlla li yow ndaw yàlla li alayya ñeel na ma mooy gàddu naa gàddu naa ci samaw loos yeneen saa géléem yoo xam ne la la muy la géléem ak la muy lay lay la ciy war wala ña ciy war soxla yépp ak teg nga ñuy toog loolu lépp dolli naa ko ci saa yi mu njëkk wax kon saa wa ngoog yeneen saa muy ñam deux saa wa ngoog allah allah allah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam defaat ko ba ñett chaque fois Seydina Usmaan naan alayya mi'atun uxraa bi axlaasihaa wa aqtaabihaa warluwaat naa yow yonent bi aleyhi salaatu wa salaam cent yeneen trois cent gëléem ko ak la nga xam ne mooy ànd ak gëléem yi ak ña war lañu soxla qaala seydna abdirahman nee na ibn xabaab assulami fa raaytu rasula allahi sala allah alayhi wasallam yaquulu bi yadihi hakada yuxarrikuha yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne seydna abdallah abdirahman mu ne fara'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu bi yadihi hakadha yuharrikuha waaw nee na gis yonent mi alayhi salaatu wa salaam di yëngal loxo bi naan nii mooy li ñu la waxoon sànq qaala bi yadihi mooy def paa paa loxo bi mooy wax mooy loxo bi la mu ngi def loxo naan koo nii moom alayhi salaatu salaam ah kal muta'ajjili ndax yéemu ak tamit kontaan ci Seydina Usmaan lii mu def Allah lan la doon wax maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha al-yawm ba'da haadha maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha Allah Allah <laughs> nee na yeneen ci bari saar saam naan maa ala Usmaana maa amila ba'da haadha naan waratu mooy Seydina Usmaan dara dootu ko topp mooy dootul dara amatul dara luñ koy toppee lu mu mën a tee def à partir de bés bii tey lu mu defati loolu boor yàlla toppatu ko lenn amatul dara lu ko buur yàlla naan ko yow lan moo taxoon nga def lii lan moo taxoon nga def bàkkaar sàngam lan moo taxoon lii nii nga def ko ah, mooy suñu boroom pare na ci Seydina Usmaan waaw waratul ci kaw Usmaan da maa amila ba'da haadihi wala haada ci yeneen riwaaya lu mu def à partir de tey c'est fini Allahu akbar waxoon naa la ñii ñoo gën ñoom ñoo gën ñii ñooy ñi xam borom bi subhaanahu wa taala dëkk malgré gisoo fenn Seydina Usmaan ca suba ga mu ne bon c'est bon en tout comme que joxe naa première chose bi may def mooy dafa tàng man xaaral ma dem ci samay tool wala samay kii dem tool xaaral ma dem tool yi fi nga xamante ne nii mooy ñii ñooy gën a sonn ñooy gën a ndax ñii ñooy ñi xam borom bi wala ñoom ñooy ñi nga xam ne xam nañ ne buur yàlla lu ko neex lay def fa'alun lima yuri te pourtant leer na inna allaha yuxliful mi'ad waaye teewuloon taxul ñu teggi seen tàng fa ñu ko tegoon daanaka bés boobu ca la ñuy gën a yokku imaam al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi mu ne mu soloo moom it euh, soloo na xadis bi mu ne yeneen ci ba alei dafa wax mi ñetti yoon comme niñ ko gise nii ah seydna abdirahman mu ne fa ana shahidtu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa ala al-minbari maa darra Usmaan ba'daha aw qaala ba'da al-yawm mu ne man maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mu naan maa darra Usmaanu dootul lor Seydina Usmaan ba'daha mooy ginnaaw tey amatul dara lu muy def borom bi di ko di ko saytu jeex na lu tax lii nga def ko amatu waaw moo tax euh, <laughs> te jëfam gi def ci jënd ndax yonent ma lay saar saar dane woon daf waxoon comme li imaam al Buxaari waxoon ci buntum boobu baabu manaaqibu Usmaan ibn Affaan abi Amr al-Qurashi radiyallahu anhu wa qaala an-nabiyyu mooy baabu manaaqibu Usmaan ibn Affaan bunt bi nga xam ne ci lay wax jaloorey Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu abi Amr di Abu Amr al-Qurashi radiyallahu anhu wa qaala an-nabiyyu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne man yahfiru bi'ra ruuma falahu al-janna fa xafaraha Usmaan wa qaala man jahhaza jaysha al-usrati falahu al-janna fa jahhazahu Usmaan radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na moom imaamul Buxaari képp ku gas ku yaatal teenub ruuma kan moo koy def ma garantil ko aljana Seydina Usmaan daal di koy def comme niñ ko gise woon jotaay bi wees wa qaala man jahhaza jaysha al-usra falahul janna képp koo xam ne waajal na préparé wa armée bii ci xare bii ma jëm képp ku ko waajal garantil naa ko aljana mu ne fa jahazahu Usmaan Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu daal di koy waajal Allah Allah kon mooy nga gis ne kon ñaar yooyu yépp jënd na ci mooy bi ruuma jënd na ci aljana ndax yonent ma ne saa moo ko moo taxoon mu ne mu ñëw ne ko ah li nga defal waa ji ne woon ko boo ko joxee nga garantil ko aljana est ce que bu ma ko jëndee di bu ma ko defee man di nga kii mën a ko jënd naa ko def naa ko ci yoonu yàlla kon ngir jullit ñi mu jënd aljana foofu fii nii mu jëndaat fi aljana mooy yonent ma ne saa saa ne man jahaza jayshal usra falahul janna mooy waajal armée bii ma jëm waaw mu am aljana Seydina Usmaan daal di génne alal noonu allahu akbar allah allahu akbar Seydina Abu Daawud at-Tayaalisi dafa soloo ci musnadam mu ne xaddatanaa Abu Awaana qaala an abu awaana an xusayn ibn abdirahman an amr ibn jaawun an amr ibn jaawaan an al-ahnaf ibn qays qaala annahu qaala sami'tu usmaana ibn affaan yaquulu li sa'd ibn abi waqqaas wa ali ibn wa ali wa zubayr wa talha unshidukum billah hal ta'lamuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jahaza jaysh al-usra ghafara Allahu lahu fa jahaztuhum hatta ma yafqiduuna xitaaman wala iqaala qaalu allahumma na'am te imaam an-Nasaa'i daal na koy solo ci sanad boo xam ne muy sanad bu wér imaam kon Abu Daawud bokkul ak ki ñuy yàgg a gis muy Abu Daawud as-Sijistaani boroom Sunan bi kii kii mooy Abu Daawud at-Tayaalisi sëriñ ñoom imaam Ahmad lañu woon voilà. moom ak ñoom Abdurrahman ibn Mahdi voilà radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Awaana an Xusayn ibn Abdurrahman mu jële ci Xusayn ibn Abdurrahman an Amr ibn Jaawaan mu jële ci Amr ibn Jaawaan an al-Ahnaf mu jële ci al-Ahnaf ibn Qays ngandum taabi'i la woon qaala mu ne sami'tu Usmaana dégg naa Seydina Usmaan ibn Affan di doomu Affan yaqulu mu naan ni Sa'd ibn Abi Waqqas muy wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas naan ko moom kese déedéet mu ne wa Ali ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom ñépp la wool woon wa Zubayr Seydina Zubayr wa Talha ak Seydina Talha ibn Ubaydillah mu naan leen unshidukum billah maa ngi leen di dagaan ci buur yàlla di leen wax ngeen seede rek te buur yàlla kese tax hal ta'lamuna ndax yéen ñii yaa Saad yaa Ali yaa Zubayr yaa Talha est-ce que ndax xamu ngeen ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam na man jahaza jaysh al usra ghafara allahu la képp koo xam ne moo waajal préparer li waa bi soxla kooku buur yàlla dina ko jéggal fa jahaztuhum ma daldi leen ma daldi waajal ci sama alal hatta ma yafqiduuna ba ñoom armée bi keroog manqué wu ñu xitaaman du buum wala aqalan mooy du buum gu ñuy yeew wala dara loo xam ne lañ soxla loo xam ne jox naa leen ko keroog manqué wuñ ci dara xaalu ñoom ñépp ñu ne allahumma naam ah allahumma ñu ngi seedaloo buur yàlla que ne naam loolu de dégg nañu nent ma lay saar saam wax ko ci sa àq wax ko tabam ko waxee yaa ko def allah allah yaay kon gis nga mooy mooy mooy daj dëpp gaa kooku Seydina Usmaan de Seydina Usmaan de kon di lii la def mujahizu jay jay shalon sa waaw moo tax yonent ma lay saa san xol ma darra Usmaana ma amala ba'dal yawm am na ci benn ren riwaaya waaw am na ci beneen riwaaya hein kene moom Seydina Usmaan ay diinaar la indi ay piyeesu diinaar waaw waaw waaw dal di koy fekk ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dal di koy dal di koy jox waaw fekk mu ngi naan gaa yi ngeen dépassé Seydina Usmaan dem indi alal ju bari ci loxo yi ay pièces or yu bari or la de affaire mu ngi mel ni ñu naan la ay pièces yi jamaa faut pas nga naan la pièces de non pièces dërëm yi moo dul dara mais or <laughs> mu jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam kii ko ci mbalaanam di ko di ko di ko yëngal naan maa darra Usmaanu maa amala ba'dal yawm maa darra Usmaanu maa amala ba'dal yawm Allah moo tax kii ne imaam as-Salih ash-Shabi bu de nag euh, attendez kaana dhalika al-jaysh ziyaadatan ala thalathina alfan ah, jahaza ashrata alaaf mu ne gis nga nag armée bi ëppoon na trente mille waaw fa yakunu radiyallahu anhu alaaf seydna Usmaan daal di waajal kon buñ jëlee yi yépp kon dix mille personnes hein dix mille kon mu daal di joxe loolu lépp waaw ah, am na yeneen riwaay yu ne anna Usmaana xamala ala tis'ati mi'a tis'a mi'ati ba'ir wa mi'ati faras bi jahaaziha waaw mais loolu mooy ëpp na fas la Seydina Usmaan indi keroog waaye na ko ndax li mu wax cent cent cent yi rek loolu boo ko jëlee trois cent wa ngoog yi te loolu mooy gëléem yi fas yi ñëwuñu alal yi mu joxe lu bare bare bare bare yonent bi alayhi salaatu salaam di ko yëngal naan maa darra Usmaanu maa fa'ala ba'da al-yawm maa ala Usmaana maa fa'ala ba'da al-yawm Allahu akbar Allahu akbar moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu keroog moom bi mu joxee la arme bi mën a bouger ah ndax ba léegi ñi doon jox yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam xam na ne mbir yi des na waaw mbir yi des na parce que pour partir ba foofu moom mbir yi des na mais bi mu ëndee non looy fii nag mooy lii moom mën nañ cee dem mbir mi mat boo xam ne dafa mat totalement mais mooy lii moom nañ cee dem lii moom yenn na ku bëgg ku ne ku bëgg yenu daanaka dem nga waaw waaye Seydina Usmaan léegi kon dañuy yeman doon dinañ ñëwaat ci côté boobu ci wàllu euh, kon dañuy continuer tarjama Seydina Usmaan kon keroog ghazwatu Tabuk moo tax ñu koy woowe mu jaysh jaysh Tabuk usra te nent ma moo ko wax man jahaza jaysh al usra wa lahu janna moom moo ko def Seydina Usmaan radiyallahu anhu bokk na ci moom ay jalooreem Seydina Usmaan yi nga xam ne yonent ma lay saar saam moo ko seedeel waaw yonent bi aleyhi salaatu moo ko seedeel mooy bi nga xam ne ci lañ nekk ci xiraa muy montagne boobu nekk Makka yonent bi aleyhi salaatu salaam yëg ci Seydina Siddiq ak seydina omar ak seydina uthman radiyallahu taala anhu hein mu yëngatu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko uthbut xiraa fa laysa aleyka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid waaw ne ko dalal yow xiraa dalal yow montagne Hira fa laysa alayka newul ci sa kaw illa nabi lu tax nga yëngu te ab yonent moo ne sa kaw aw siddiq ak koo xam ne mooy siddiq siddiqul umma sayyidina abu bakr aw shahid wala koo xam ne shahid la mooy ñi ci des ñi ci des ñépp am na ci riwaay yoo xam ne daanaka ñoom sayyidina talha ngi ci woon sayyidina ali ñoo ñépp moo tax siddiq kat la ca wax waaw nabi siddiq aw shahid ñi ci des ñépp lañ faat seydna omar seydna uthman seydna ali seydna talha seydna zubayr ñoom ñépp lañ faat waaw Allah kon am na ci yeneen riwaay yoo xam ne comme ne seydna abu hurayra radiyallahu anhu këne Uhud këne benn bi Uhud la woon xewoon na tamit Uhud waaw u xewoon na Uhud yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ko usbut ne ko newul ci sa kaw lu dul koo xam ne ab yonent la ak koo xamante ne nii moom siddiq la ak koo xam ne shahid la waaw kon ñoo xam ne kon moom Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu eh, léegi Euh, kii mu ne am na leneen loo xam ne moom seydna Usmaan radiyallahu anhu muy jaloore ju mag ju mu def muy ne xam nga jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy su fañ tabax jàkka ji ku ko moomoon ay njirim ñoo ko moomoon nekkoon pàkk boo xam ne dañ fa doon weer ay tàndarma yonent ma lay sarsam daal di koy jënd ci ñoom imaam al-Waaqidi nee na Seydina Abu Bakar moo ko jënd moo joxe xalal ji waaw gaa yi non duñ la fa yëpp yonent ma lay sarsam déedéet Seydina Siddiq moo jënd jumaa yonent bi aleyhi salaatu salaam moo joxe xaalis waaw mais nag jàkka ji dafa mujj xat mu am ay terrain yu ne ci wet gi yonent bi aleyhi salaatu salaam bëgg ko jënd comme ni ngay gise fépp rek <laughs> suñu fii gars yi ñu ngi bëgg a jënd mosquée Ousmane bi dafa xat léegi gars yi jënd nañ terrain yi ci wet gi comme loolu loolu sunna la waaw sunna la léegi nag bi nga xam ne. jàkka ji dafa dafa dafa te yi ñuy wax yi ñépp Seydina Usmaan fàttali na ko saxaaba yi radiyallahu bi mu nee xalifa comme ni ñu koy gisee ci fin bi yii da leen koo fàttali du ñu man yépp naan ko waaw yépp de moom moom moom moom moom yaa ko def waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam hein nag euh, jàkka ji bi mu xatee mooy ñu ñépp xajatuñ fi léegi Medina naa yokk nit ñi ngi jë nit ñi ngi gàddaay si di ñëw te tamit dëkk bi day yokk waaw ñu fi ñëw rek ba ñuy ñëw nekk célibataire ñu fi am soxna am fii ci ñuy yokk tamit nit ñi di jóge fu ne ndax Medina dëkk yeneen tibale sa sa ku gëm fa ngay ñëw jàkka ji na xaj yeneen tibale sa sa ne man yashtari buq'ata ali fulaan fa yaziiduha fil masjidi bi xayr bi xayrin minha fil janna waaw ana mooy jënd suufu waa diw suufu ñoom diw bu ko defee ñu yokk ko ci jàkka ji bu ko ñu yokk ko ci jàkka ji hein ci loo xam ne mu jënd ko loo xam ne moo gën suuf soosu muy jënd mooy lan fil janna waaw mooy ma mu weccee kook aljanna seydna Usmaan ne fashtaraytuha min sulbi maali ma jënd jàkko joot ci sama alal sama capital loo xam ne sama alalu bopp la lebu ma jënd ko déet sama alal laa jël terrain boobu mu jënd ko Allah <laughs> anna al mutabarri'un ayna al mutabarri'un ana gaa tax boroom alal yi wa fi hadi foofu wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun te gaay yu bari dañuy am alal mais duñ jàpp seen bopp ne am nañ alal mooy suñu classe bi ñun ñii surtout léegi suñu génération bi tem ñu jàpp ne amuñ dara moo tax sant du ñu yomb waaw <laughs> mooy yow da ngay nekk ci condition de vie yoo xam ne yow leer na la leer na la ne yow mii sa condition de vie yii nii ba nga nee gone ñi ko ñi ñi amoon façon kii ba vie bi gars yi dañ leen wax ñi ay Richard lañu ah gars yi eh, gars yi borom barkele mais yow nga am loolu ba pare jàpp ne yow amoo dara waaw considérer sa bopp ko pauvre na ñu bari lool lañ jàppe seen bopp waaw ñu bari lañu jàpp ne amuñ dara alors que boroomi alal lañ buur yàlla may na leen boo xëyee yow ñoom daanaka problème mu dépense amuñu ko te loolu am na problème loolu ngan di problème la ci ñu baree bari des milliards et des milliards de personnes sur terre waaw lu ñu xëy lekk loolu yow moom amoo ko amoo ko yow ci luxe yi nga ne moom kay mooy iPhone bi mujj génn nan laay defee am yow souci yooyu nga am mais amoo yeneen waaw sama garde-robe yi nan laa koy changer en tant que femme nan laa koy renouveler xam nga ne loolu moom loolu loolu ci luxe nga ne sama peeru dàll yi quarante cinq peeru dàll yi ma yor gis naa bu bees am na bu tendance cher naan laay def ba am ko ci yooyu nga ne yow xam nga ne kooku ba pare kooku dafa jàpp ne amul dara moom walla iyaadu billaah moo tax insouciance baaxul ci doomu aadama waaw day tax doo sant yàlla kiy nekk di jàmbat di jàmbat ba dee boo demee nag di xam looy wax sa borom moo tax nañuy sant yàlla nañuy sant yàlla ku nekk am nga koo tane waaw moo tax yonent bi alei satu salaam daan dee leen xool ñi nga xam ne ñoo leen fii fiite suuf ci yu mel noonu ndax loolu aj daru looy li leen di gina a dina tax ngeen man di sant xéewal gi leen borom bi def mais bu dee tout le temps yaa ngi xool naan yé waaye yow jour sàngam ay moom moom ay millions lay gagner par an nga teg koo bët ba jàpp ne yow li nga am te yow sori na ñi ñi am ñi àgg yow fi nga àgg ci classe moyenne ñi ci ñi am lu mel ni li nga am ñu néew lañ yow nga jàpp taaj sa bët bi ci ñooñu rek ñi gañee million ba jàpp na yow ci pauvre yi nga bokk loolu nag ngay sante buur yàlla nan ngay sante buur yàlla kon Seydina Usmaan radiyallahu anhu jënd pàkk boobu ñu yokk jàkkaay yonent bi alayhi salaam jënd ko aljana kon ñaata aljana ngokk yu mu jëndugul bi <laughs> ruuma jënd na ko hein jayshul usra ku ku jënd bi ruruuma ku ko yokk ku ko gas yonent bi alei saatu ne maa la garantie la mu jënd ko ah ana mu waxaat leneen képp koo xamante ne nii moom alei saatu salaam jayshul ku ko usra jayshul lu ma usra boobu balee bi usra képp muy Tabuk ku ko waajal am nga aljana mu waajal ko ku yokku jàkka ji parce que dafa xat ku jënd terrain bi ci wet gi mu daal di koy jënd ñett ngoog allahu akbar allahu akbar allahu akbar alal ji mu joxe alal ji mu joxe ci ay diinaar ci xare bi boroom xam-xam yi riwaay yi dañ cee wute waaw riwaay yi dañ cee wute am na sax riwaay bu ne jàkk ji gis nga jàkk ji e, pàkk bi mu jëndoon ndax ku mel ni ñoom imaam ibn ishaq ibn rahowi solo nañ ko ñoom imaam ibn xuzayma ci yoonu seyna kii abu sa'id mawla abi asid an uthman radiyallahu taala an imaam an-Nasaa'i soroo ko ci riwaaya al ahnaf biñ la waxoon waaw kene Seydina Usmaan gis nga pàkk boobu hein ishrina alf la ko sole la ko jënde aw bi xamsa wa ishrina alf vingt mille wala vingt cinq mille lu mu ci doon bari na dirham ak diinaara ci yam loolu lépp Seydina Usmaan dal di koy jënde loolu hein te bayantu ridwaan gis nañ moo gi a téere yooyu yépp waaye bokk na ci yi nga xamante ne nii ci jalooreem yi li nga xam ne moom la wax Seydina Talha benn bés moom Seydina Usmaan ne ko yaa Talha unshiduka Allah ama sami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li yaxudu kullu rajulin li yaxuda kullu rajulin minkum bi yadi jalisi fa axada bi yadi fa qaala hada jalisi fi dunya wal axira naam allah allah bokk na ci ci ci li nga xam ne mooy mooy mooy jaloore li seydna usman radiyallahu anhu mu ne seydna talha maa ngi lay dagaan buur yàlla te buur yàlla rekk tax yaa talha ibnu ubaydillah est-ce que ama sami'ta déggoo ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di wax naan li yaxuz kullu rajulin minkum bi yadi jalise ku nekk ci yéen jël na téye loxo ki mu toogal mooy ki nekk ci wetam ku nekk na ci loxo ki nga xam ne moo nekk ci ci wetam waaw hein ku nekk na téye loxo ki nga xamante ne moo nekk ci loxo ci wetam na ko téye ki mu toogal nee na kantaa moom yonent bi alayhi salaam mu téye sama loxo fa qaala mu teg ci moom alayhi salaam ne hada jalisi fi dunya wal ne kii muy Seydina Usmaan kii nee na sama mooy ki nga xam ne moom laay toogal sama àndandoo bi may toogal fi dunya ci àddina wal axira ak al axira ne ko naam waaw loolu de dégg naa ko Allah Allah waaw waaye bokk na ci jalooreem yi hein lam waxoon Seydina Talha tamit ne ko atadkuru id qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama inna Usmaana rafiiqii fil janna qaala na'am <laughs> mu ne Seydina Talha est-ce yaa ngi fàttaleku est yaa ngi fàttaleku hmm eh, bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne inna Usmaana rafiqi fil janna ken Seydina Usmaan ne man am na doom laay nekk biir aljana hein eh? eh? hein Seydina Talha ko naam naam waaw xadis bi ñu la doon wax sànq Seyna Abu Hurayra Seyna Anas soloon na xadis bu mel noonu comme ni ne sax imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne sa'ida an-nabiyyu Seydina euh, Anas mu ne. Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne sa'ida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajaf waaw fa qaala askun Uhud adunnuhu darabahu bi rijli fa laysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidaan waaw mu ne yonent bi seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa yéeg Uhud muy montagne boobu bu siiw bi ba fa fa xare bu xare bu rëy ba amee woon waaw fa xare bu rëy ba daldi amee woon fa rajaf fekk mu ngi ànd ak kan ma wa maahu abu bakrin wa omara wa osmaan mi nga àndoon ak seydna abu bakr seydna omar ak seydna osmaan fa rajafa mbir mi yëngatu montagne bi yëngatu ox bi nee na fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko uskun Uhud ne ko Uhud dalal waaw yonent alayhi day wax ak montagne yi day wax ak xeer yi lépp lay wax gisoon nañ bañ doon def tarjama Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu gisoon nañ gëléem nga mu doon waxal waaw nga ko doon jàmbat ka ko moom waaw ba Seydina Abu Bakar naa fekk gëléem gi dafa kii di bajantu foofu di di tëb di dal Seyna Abu Bakar gis ko yonent mi alei saatu salaam mu ànd ak moom mu ñëw mu ne yonent mi alei saatu salaam ala rislika ñëw mu ne ko defal ndànk parce que gëléem gi dafa kii de dafa màmm de mu ne ko bal ala rislika ya Aba yow laay wax nga taxaw nga attention mu ñëw gëléem gi ne teg yonent mi alei saatu dékk ko nopp bi Allah mu pare ndeke <laughs> mooy ñëpp lay waxal waaw ndeke gëléem gi da jàmbat ki ko moom fii xeer yi la waxal ah moom nee na xàmmee na ay xeer yoo xam ne Makka laata risaala gi di officiel ñi ñëw yu ko doon nuyu bu doon romb moom alayhi wassalaam kon mu ne uskun Uhud Uhud di dalal Yeman dalal mu ne Seydina Anas ne azunnuhu yaakaar naa ne da ko duur ak tànkam mooy def ko gëdd daf ko këdd dóor montagne bi ne ko fa laysa ne ko uskun dalal fa laysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ndax newul ci sa kaw lu dul ab yonent ak siddiq ak ñaari martyr allah allahu akbar eh, bokk na hein ci manaaqibu Seydina Usmaan mooy kersa gu rëy yi ko suñu boroom defaloon waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme ni ko Sayyidatu Aïsha nettaleel mu nekk ci saxiixu imaamu Muslim imaam Ahmad yi daal na koy solo na ko noonu imaam al Buxaari solo na ko waaye ci al adabul mufrad Sayyidatu Aïsha mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muttaji'an fi baytihi kaashifan an fakhidayhi aw saaqayhi fasta'dhana abu bakrin thumma umaru wa huwa ala tilka al-haal fatahaddathaa thumma ista'dhana uthmaanu fajalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sawwaa thiyaabahu fadaxala fatahaddatha Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ci wàllu saabsaab dafa masa tëdd sama néeg mooy néegam waaw néeg Sayyidatu Aisha xujuraatu azwaaji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne euh, euh, euh, bi mu tëddee fekk kaashifan an fakhidayhi mooy. poocam yi am na lu ci doon feeñ waaw mooy dafa dafa wuññeeku am na lu ci wuññeeku wala saaqa yi wala bokk yeelam yi waaw nee na fastadana abu bakar seydna abu bakar di sama baay dal di agsi ñaan digal ngir dugg yonent ma lay saa saam ne ko duggal mu dugg changewul position ah ni mu tëdde noonu noonu la tëdde te lenn ci pooj bi mu ngi feeñ mu ne summa Omar Seydina Omar daal di ñëw daal di eh, laaj ndigal moom it yonent bi aleyhi salaatu daal di changé wul position waaw changé wul position mooy ni mu tëdd la tëdde changé wul position nee na nag summa sta'dana Usmaanu fa jalasa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa fa daxala fa taxaddas neen nag Seydina Usmaan nag bi mu yëgloo yeneen ma lay saa saa mooy dangay ñëw salaamualeykum mu xam ne diw la mu ne ah kooku de Usmaana nee na ma lay saa saa di jóg position bi mu tëddewoon mu daal di jóg defaraat yére yi toog daal di koy jox ndigal ne ko man nga agsi nee na mu agsi Seydina Usmaan agsi toog waxtaan. mooy ñoom ñett a ngi Seydina Abu Bakar a ngi fi hein Seydina Omar a ngi fi <laughs> euh, neena ñu toog ñu waxtaan euh, fa taxaddasu saa summa xaraju ñu waxtaan tuuti am après ñu génn am na ci beneen riwaaya bu imaam Muslim bi ba léegi dane yonent bi aleyhi salaatu salaam non seulement moom ci boppam dafa defar waat waaye dane sayyidatu Aïsha nee na dane ma wa qaalat li xiir istaxiri waaw ne ko reculer tuuti mooy demal ci gannaaw demal ci gannaaw parce que Usmaan a ngi ñëw <laughs> dafa jóg defar waat ba pare ne ko kantaa yow it yow Aïsha recule demal ci gannaaw istaxiri mooy dellul ca nekkal ca gannaaw nee na fa taxaddasu saa ñoom ñépp ñu waxtaan nekk foofu di waxtaan loo loo seetal ma nag mënoo gis ci kaw mais ba kaw suuf di kaw suuf hein saay mooy yow fexeel oh, non ndaje ndaje mu barkee li ñu yéeme na loo yeneen ma lay saab saab Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Usmaan nee nañu waxtaan ab diir summa xaraju après nag ñu daal di génn bi ñu génnee Sayyidat Aisha nee na man nañu doon saa saa mais mooy affaire bi man seet naa mbir mi moom jaaxal na ma ko amee mais ça c'est comment ça se fait <laughs> xaaral man j'ai des am naa ay laaj yoo xam ne ah naa ko laaj yonent bi aleyhi salaatu nag waaw nee ma ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? Eh, ne ko daxala abi wa asxaabuhu falam tuslix thawbaka ala rukbatayk ah walam tuaxirnii ank mu ne ko mais yow yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yow sama bàyyi laaj na ndigal agsi changer wu position te ma nit ni ma nekke waxoo ma ma defal te neew ma dem ci ginnaaw ki mu àndaloon Seyna Omar après ñëw mooy euh, àndandoo sama baay bi di Seyna euh, Omar ñëw après moom sa yére yi yow defar mooy ni lim feeñ ni doon feeñ noon ci sa ci sa pooj bi tamit defaroo ko te tamit walam tuaxir nii an te neewoo ma ah mooy ni ko jegee woon neewoo ma nekkal te gannaaw léegi léegi Seydina Usmaan rek yow nga wax loolu loolu moom wax loolu lan la demee noonu mu ne ko yaa Aïcha alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu almalaaika walladi nafsu rasulillahi sallallahu alayhi wa innal malaa'ikata tastaxyi min Usmaana kamaa tastaxyi min Allahi wa rasuulihi ah walaw daxala wa anti qariibatun minni lam yataxaddas wa lam yarfac ra'sahu xattaa yaxruj mu ne <laughs> mu ne ko yaa Aysa mu ne ko yow Sayyidatu Aysa alaa astaxyi ana lan mooy tere. ana lu tax ba man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du ma rus du ma am kersa kersa du ma am kersa min rajulin ci góor goo xam ne tastaxyi minhu l malaayika malaaka yi dañoo am ci moom kersa malaayikatu rahman alayhim uh, rahmatu wa ridu alayhim salatu wassalaam même ñooñu noonu dañoo dañoo am kersa ci Seydina Usmaan kon lan moo tee man rasulullah duma am kersa ci koo xam ne malaaka yi dañoo am kersa ci moom ne leen walla ne ko walladi nafsu rasulillahi ci ki nga xamante ne nii loxoy rasulullah sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxoom hmm? innal malaaikata gis nga malaayika yi min Usmaan dañoo am kersa ci Seydina Usmaan kamaa kam ni nga xam ne tastaxyi min allahi wa rasuli comme ni ñu amee kerse ci borom bi subhaanahu wa ak ndawam di di man alayhi salaatu wassalaam mu ne ko da gis nga li tax mooy man sama côté looloo tax looloo tax ma defaru kantaa yow li tax ma ne la demal ca gannaaw mooy walaw daxala gis nga boo bu ñu boo ret mooy même man bu ma defar woon yow nga nga jegee ma noonu nga jegee ma niñ ma jege woon walaw daxala wa anti qaribatun minni lam yataxaddas gis nga bu duggoon fekk nga jege ma noonu non du mën a wax Seydina Usmaan du wax mooy du waxtaan ak man mooy du ko man nekkul ne da ko dul danaan bëgguma waxtaan ak du ma ko mais da ko dul man walam yarfa ra'sahu hatta yaxruj te boppam du ko mën a yëkkati mooy day sëgg ci suuf lay sëgg du wax day sëgg-sëgg ba dellu te li ko fi indi du ko wax ah allahu akbar imaam at-Tabaraani wi yaatu ci lii nii nettali wi ci moom la ne imaam Muslim indi na ko mais pas ci détail yii nii ah allah allah imaam Abu Ya'la imaam al-Baghawi ñoom imaam Ibn ñoom ñëpp daal nañ koy solo am na beneen riwaaya boo xam ne sayyidatu Aïsha imaam Ahmad moo ko solo pour wan la kersa bu mag gi nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam amoon ci moom sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha dane euh, dafa nettali Sa'id ibn al-Aas moom moo ne sayyidatu Aïsha de moo ma nettali ne anna aba bakrin ista'dana ala nabii sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muttaji'un ala mirti Aïsha fa adina li abi bakr wa huwa kadhalik fa qadaa ilayhi xaajatahu thumma insaraf mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu Aïsha moo ko doon nettali Sa'id ibn al-As ne ko Eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam Seydou sama baay Abu Bakr radiyallahu anhu dafa dafa ñëw benn bés yëglu ngir ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ci néeg bi dugg si mu ne fekk yonent mi aleyhi mu ngi eh, tëdd daal di sàngoo mu ngi sàngoo woon benn malaan bu diis ab malaan boo xam ne man maa ko moom man Sayyidatu Aïcha mu ne fa àddina li Abi Bakr bi Seydina Abu Bakr ñëwee nuyoo te bi ci lañuy toll nuyoo mooy doo ñëw ba ne dabaj ci biir naan maa ngi eh, de wala yooyu yooyu woon yooyu xam nga ne kenn du ko def li xew moo tax gis nga comme que en général ñiñ ci yar bariwuñu parce que ñun du ñu yar kenn ku koy def sax ñu naan daa tubaab bi te surtout suuratul Nuur loolu lépp suñu boroom jàngal nañu ko waaye loo loo ci man bu ñu jàngul suñu diine xamuñ dara lu nite lu ne ñu ne kii daa tubaabe ci tubaab bi la ko jële waaw waaw mu ne Seydina Abu Bakar daal di yëglu mooy ca biti ngay toll daal di nuyu assalaamu aleykum moo xam ne ah kook day war Siddiq yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy jox ndigal mu dugg wa huwa mu ngi sàngoo mooy eh, mu ngi tëdd ci mooy pas sangu ba ci xar kanam gi après ku dugg du gis mooy mooy mu ngi sàngoo daal mbàjj mi ba léegi Seydina Abu Bakar dugg si mu dal di koy fajal fa qada ilay xaajata la ko taxoon a jóg mu daal di koy fajal après moom mu dem Seydina Abu Bakar dem radiyallahu anhu nee na toog tuuti fastadana Umaru Seydina Umar daal di ñëw moom assalaamu aleykum wa nuyoo yëglu fa adina lahu wa huwa ala tilkal xaala nee mu ngi mu ngi ci mbàjj mi ba léegi jógul dafa tëdd mu fa qada ilayhi xaajatahu thumma nsaraf mu daal di koy fajal aajoom après Seydina Omar dem nee qaala Usmaan après Seydina Usmaan aksi thumma sta'dhantu alayhi fa jalas nee na Seydina Usmaan ñëw yëg ma yëglul ko nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam di jóg daal di jóg toog ne ma nag ijmi'i aleyki siyaabaki waaw nee na non seulement jóg ne ma yow mooy yow sa yére yow Aïcha ni nga tëdde nooy ni nga nekke sa yére yi defaraatul defaraatul bu baax ndax Seydina Usmaan ngi dugg moo moo yëglu mu daal diñ defaroo pare mu daal di koy ne mën ngaa dugg si mu ñëw daal di koy fajal aajoom après Seydina Usmaan dem nee na Sayyidatu Aisha nee na ma ne yaa Rasuulallah maa lii lam araka fasi'ta li Abi Bakr ah wa Umar kama li Usmaan nee ma ne leen tubaab yi mais lan moo tax ma gis la bi nga xamante ne ci la. Seydina Abu Bakar dugg ak Omar gisuma la mooy nga nga gaaw jóg di defaru hein changer ni nga nekke woon bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi ni nga tooge ak ni nga tëdde bopp te Seydina Usmaan nga defal ko lool mu ne ko inna Usmaan rajulun hayy wa inni xashitu in adintu lahu ala tilka al xaala an laa mu ne ko Seydina Usmaan dafa nekk nit koo xamante ne ku am am kersa la kersa gu kawe kawe kawe la am man nag damay ragal bu ne bu ma ko joxoon ndigal ci kaw noonu ci ni ñu tëdde woon bu ñëwee du jotal li ko fi taxoon a ñëw du ko aajoom du ko wax de ba ni muy delloowaat te du sëñ du def dara loolu imaam Muslim it solo na yi na ko noonu wax nañ la imaamu Ahmad imaam Abu Asim tamit daal dina koy soloo pour wax na kon kersak alayhi salaatu moom seydna uthman radiallahu taala anhu moo tax imaam ibn asakir rahmatullah alayhi day nettali ci xadis boo xam ne bu wér la pour wan na ba léegi kersa gi seydna uthman ibn affan amee woon radiallahu taala anhu seydna anas mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arxamu ummati bi ummati abu bakr mu ne ki gën a am yërmande yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ki gën a am yërmande ci samaw xeet ngir samaw xeet mooy Seydina Abu Bakar xadiis bi gisoon nañ ko ci la doon tuddaale jaroore Seydina ki Abu Zar gisoon nañ xadiis bi ba ñuy gis tarjama Seydina Abu Zar mu ne arxamu ummati bi ummati Abu Bakar mu ne ki gën a am kersa ci samaw xeet ngir samaw xeet mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu radiyallahu anhu mu ne wa ashadduhum fi diinillahi Umar ki leen gën tar nag ci diine yàlla ji mooy dëgg diine yàlla ji moom nii ko yàlla tërale ki ci gën tar nga xam ne moom amu ci ay ay ay ay seral ak yooyu waaw mooy Seydina Umar <laughs> moo tax gis nga <laughs> waaw mu ne wa asdaquhum xayaan Usmaan mu ne nag ki nga xam ne moo leen dina dëggu nag ak kersa hein mooy Seydina Usmaan moo seetloo mooy ku nekk am na ñoom ñépp am yii mais ku nekk dangaa am loo xam ne moom nga gën a exceller Seydina Abu Bakar min ashaddin naasi fii diinillah waaye nag ki nga xam ne moom moo ci gën a ràññeeku mooy Seydina Omar Seydina Abu Bakar xayaa gim doon kii mais kersa gi kenn man la ko wax mais ki gën a ràññeeku lool ci xeet bi mooy Seydina Usman yërmande gi Seydina Usman amul yërmande ci xeet beeg Seydina Abu Bakar Abu Dhar Seydina Ali si ki ci gën ràññeeku mooy Seydina Abu Bakr kon gis nga de mooy eh, Euh, kersam moo tax Seydina Usmaan euh, nii la meloon nii la meloon yonent ma lay saar-saar ci boppam kersa bu rëy rëy rëy rëy la amoon na ci moom kersa bu rëy rëy rëy moo tax moom euh, Seydina Usmaan nit ñi dañu xamoon nag ak ngëneelam comme ni seydna abdullah ibn umar wax radiallahu taala anhu nim ne mu ngi ci saxi imaamul buxaari sunanu imaam abu daawud na kon imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi soloo na ko mu ne moom seydna abdullah ibn umar kunna naqulu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abu bakr thumma umar thumma uthman mu ne ñun jamono yonent ci alayhi salaatu wa salaam ñun saxaaba yi xam nga luñ doon wax Abu Bakr mooy ñun daal Seydina Abu Bakar mooy moo gën ci nit ñi gën ci nit ñi lañ doon wax waaw summa buñ paree ci Seydina Abu Bakar tam lañ doon wax mu ne Omar dañ doon wax ne Omar moo gën Seydina Omar moom moo gën ci nit ñi bu ñu paree ci Seydina Omar ñu ne Usmaan radiyallahu ta'ala anhu mooy Seydina Usmaan moo gën ci nit ñi voilà moo tax ci beneen riwaaya moom Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne kunna fi zamani nabii la na'dilu bi Abi Bakrin ahada thumma Umar thumma Usmaan thumma natruku ashaaba nabii sallallahu alayhi wa sallam la nufaadilu baynahum mu ne moom Seydina Abdullah ibnu Umar ci jamono Yonent bi alayhi salaatu salaam ne kunna la na'dilu bi Abi Bakrin ahada doonuñu woon yemale abu seyna abu bakar amul kenn ku saxaaba yi koo xam ne moom lañ doon yamale seyna abu bakar jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais ah non jamais waaye ginnaaw moom ah abu bakar ak seyna omar radiyallahu anhu ginnaaw gi ñu bàyyi ñi ci des doonuñu woon gënale kenn waaw kon mooy gis nga euh, Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu kersa gi ak tamit ni nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yi radiyallahu anhum reconnaître woon gëneelam reconnaître woon gëneelam ba doonuñ ko woon teg ginnaaw Seydina Omar Seydina Abu Bakar ci kaw kenn Allahu akbar allahu akbar moom seydina abu euh, euh, seydina Usmaan radiyallahu taala anhu bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam seydina abu muusa al-Ash'ari dañuy nettali nettali bu bu yéemee yéemee yéeme nettali bu yéemee yéemee yéeme pour wan la say man huwa sayyidina Uthman ak li nga xam ne moom la ko yonent bi alei satu salaam ak wax nag li nga xam ne moo koy xaar mooy li koy li ko nar a dal ci ay nattu waaw ndax ku buur yàlla sopp dina la nattu nattoo di kerkeraanu lawliyaa ku fàttali laaj ko xayrul anbiyaa waaw <laughs> li Cheikh Moussa di wax rahmatullah alayhi <laughs> mu ne nattoo di kerkeraanu lawliyaa waaw nattu waaw ku fet ku ku ku ku ku fàtti ku ku weddi lii ku weddi ne nattu moom moom moom ku bëgg yéeg ci ngay jaar dem ci yàlla foo jaar buur yàlla dina la nattu waawow parce que maa sopp buur yàlla xamal ne nag bonjour les nattu ndax dina la tester dina la nattu nattu yu metti waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam yëgal ko moom Seydina Usmaan li nga xam ne moo koy xaar ay natt yoo xamante ne nii du jaas du jaas mooy dina ci jaar moom Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa xadiis bi nag dafa xaw gudd xam naa dañuy jël riwaay imaam al buxaari rawaahu ash-shaykhaani dañuy xool riwaay imaam al al al al buxaari rahmatullahi alayhi après bi dañuy gis ci jotaay bii di ñëw ñu daal koy gis insha allah. kii kon imaam al buxaari mu ne xaddasanaa muhammad ibn miskiin abul xasani qaala xaddasanaa yaxya ibn xasaan qaala xaddatanaa suleymaanu an shariik ibn abi namir an saciid ibn al-musayyib annahu qaal kon loolu mooy mu ne axbaranii abu muusa al-ash'ari kon imaam al-buxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa muhammad ibn miskiin abul xasan mu ne nettali nañu muhammad ibn muslim di abul xasani looloo doon dàkkantaram qaala mu ne xaddatanaa yaxya ibn xasaan ki ñu nettali mooy Yaxya ibn Xasaan qaala nee na xaddatanaa nettali nañu Sulaymaanu Sulaymaan an Shariik ibn Abi Namir muy Shariik tuddoon nañ ko fi jamono yële ibn Abi Namir an Saciid ibn al-Musayyib mu jële ci Seydina Saciid ibn al-Musayyib qaala mu ne axbarani Abu Muusa al-Ashcari annahu qaala Seydina Saciid ibn al-Musayyib mu ne nettali na ma kan moo ma nettali Abu Muusa al-Ashcari radiyallahu taala ana lan la nettali muy nettali bu yéeme te doy waar ci mbiru seydina Usmaan ibn Affaan insha allahu taala waaye nag suñu heure dafa jot bu ñu ko jëlee duñu daanaka liir ko kese duñu ko man kon xam naa dañuy yem noonu insha allahu taala ba léegi ñu ngi ci nettali ñu ngi ci